hada taalib waaw waaw mhm. fii nga ne mhm. akullu aka euh, non akalu non akalu akalul voilà akalul burtuqa burtuqaalatu burtuqaala ta voilà burtuqaala ta waaw akalul burtuqaala ta mhm. waaw donc man sëñ bi nii laa comprendre mbir mi mooy. Mhm. liaison bi dama koy def. Mhm. en fonction des lettres lunaires ak lettres solaires mooy bu nekkee fii de par exemple alif bi. li ci mhm. tegu. Euh, lii la maanaam euh, lettre lunaire wala lettre solaire la. en fonction loolu laay defee liaison. voilà c'est-à-dire loolu moom kon loolu. li nga bind noonu la. waaw loolu la. waaw mooy ne liaison bi. mooy li nga wax noonu. waaw léegi mooy li nga dul fàtte rek mooy lettre bi. mooy dernière lettre bi jiitu al bi à chaque fois moom ngay def liaison soit bu dee al bu ñuy liir mooy xuruuf waaw euh, xamariya dangay def liaison ak al waaw dernière bi nekk fii moom ngay boole al dóor a liir ci tegu mm-hmm. bu dee nag moom du moom mooy comme bii mooy dernière lettre bi nekk fii moom ngay boole lettre bi topp ci al bi voilà rajaat taalibu bu njëkk bi nga ne jaa al mudir mudir du baax na léegi mooy loolu léegi mu des tanwin d'accord bu dee xam nga liaison yi xoole fii yii nii yëpp kenn doublewul fin bi mm-hmm. jaa a rajaa mm-hmm. akalu zi zu za mm-hmm. mooy amul zan zan du zun du zin léegi nag bu dee ñoom ana naka la ñuy defe liaison kii mooy léegi liiral lii ma xool mhm. ay bind nag dafa leerul mu fat mhm. fat mu fat waaw man nii nii laay liiree mhm. mutaf mutaf mufattafa mufattahatun muta waaw mu mufattafa mhm. mufattahatul abwaabi abwaani abwaabi abwaabi waaw voilà léegi abwaabi euh, ndax li nga lii da nga ne mufattahatul abwaabi waaw Euh, ndax fii du tur xam nga bii tun la waaw yow da nga mu fattaxa tun waaw te bii tun la waaw mooy bu doon tu bu doon benn la li nga wax noonu la mais mu fattaxa tun la du mu fattaxa tu da ne mu fattaxa tul abwaa bi comme si mm-hmm. benn la woon loolu lañ war a gis ni mooy mm-hmm. ni may defee liaison bi dans ce cas mm-hmm. mooy xoola bi jël voilà léegi. waaw euh, affaire yi moo kii wayam. avec li ñu naan phonétique en français. Ah. waaw xoola affaire bi bu ma ko naroon a bind lépp. waaw bu ma ko naroon a bind noonu naa ko bañ a def fii comme ça ma bañ def brouillon sa té sa kayit bi xoola. Mm-hmm. Euh, bu mu fattaxatu bu ma ko doon bind. mu euh, nu mu tuddati phonétiquement. damay def mu fat li may dégg yëpp laay bind mu fat ma defaat ta mu fat ta ha tun mu fattahatun lii mu ni mufattahatun nii la moo lii mooy euh, phonétiquement bu ma koy liir mooy comme bu ma dindee sadda yeeg lii la mu fat tun léegi hmm. li ci tegu nañ ko def ci wet comme ça mm-hmm. ndax de toute façon règle bi moom mooy mooy valable ci ci des xam nga tun la kan tun moom mooy valable ci ci def mhm. léegi gis nga ci mhm. léegi li ci tegu di al abwaab ma ne al ba léegi dama koy bind phonétiquement al ab waa bi gis nga ma am kon mufattahatun al abwaab léegi mufattahatun al abwaab voilà lii mooy phonétiquement ah. lépp laa bi oh. léegi mu may def liaison bi ni may def mooy kii mhm. kii nii mhm. dama koy dindi léegi mu def lan mu des noonu bi mais noonu bi amul maas donc donc ça veut dire que. moom boo ko dindee ko boo ko dindee xam nga loolu la. waaw waaw koy indi ci suuf. am mufattaxatu nil. abwaab mufattaxatu nil. kii nii xam nga al. waaw al man mhm. nga koo def nii. moom phonétiquement boo koy bind. man nga koo def nii. c'est comme si man ko man nga ko bind nii sax xam nga al mooy lii. lii àll la. waaw lii du àll tudd. waaw voilà mu ngi nii sax ko waroon a bind phonétiquement ndax comme que phonétiquement la da lu lu mu wàññee ku gën a baax. voilà ma am kon mu fattahatun bu dee dama ci liñ jëkkoon am. Mhm. al abwaab léegi bu def liaison bi damay dindi tan bi euh, sukun bu njëkk bi nekk ci tun bi bu bi njëkk chaque fois mooy fi nga war a defee kii. Euh, lettre kii moo bi moo bi jiit waaw def ko ci suuf d'accord léegi bu ko defee damay ah, ci ki ci tegu uh-huh. xoola kii tun damay dindi tun bi ma def tax ma ne mufattahatanil tanil laa wax bu dee ti mufattahatinil abwaab en fait c'est pas que mënuma ko lire. mais kii mhm. bi la quoi enchaînement. mooy voilà enchaînement bi mooy kii bi. voilà c'est-à-dire c'est pas que. Euh, mhm. mot bi en tant que tel mais c'est-à-dire bu nekk beneen moo dee gën a yomb. mais le fait que mu nekk mu fat taxatul. wala mu waaw wala loolu la. loolu la waaw ci loolu laay tax. ndax deux bi ndax double bi. tanwin bi ñoom ñoo ñoo causé problème bi mooy indi difficulté bi. ndax comme xam nga lu tax comme li nga njëkkoon a wax euh, ndax boo ne woon mu fattaxa tun tul abwaa bi mooy benn kon benn la mooy fii kon du tanwin benn la. d'accord xam nga bu doon benn ula da nga naan tul rek. mu man pour man man gis naa tanwin bi de. waaw mais li ma ko lié rek mooy. vu mhm. que ci suuf ci ci euh, tanwin lañ commencé u lañ ko voilà muy un. Mhm. donc man benn bi da koy dindi. ma mhm. def liaison bi. voilà kooku nekk noonu. waaw waaw waaw loolu la ndax c'est que c'est vrai que lii dafa xaw compliqué ndax li tax ni dindi ko. waaw li tax ñuy effacé bi règle bi mooy lenn la ci arab. laa taj tamiu. waaw. ah. sukunaan. loolu mooy rek ñaari sukun duñu daje. mooy al xam nga lii. bu ma dindi woon rek mu fattaxa euh, tin tin. de leur cône ñu daje ci arabe. ne se croise jamais en arabe. jamais. d'accord il faut kenn ci tëb. d'accord. bu ñuy dindi. daa gi nag dañuy dindi waa ji. moo tax ñuy dindi kii nii ki ki njëkk. Mhm. l'un des deux dindi bu ko defee nag l'un des deux. waaw day sauter. waaw léegi mooy bi njëkk bi dañuy gindi après ñu def kii. d'accord l'un des deux saute et c'est le premier. voilà léegi. ah loolu mooy fii mooy bu dee tanwin yi mhm. bu dee tanwin yi ñun ci cadre boobu lañ nekk waaw bu dee tanwin yi nga war koo def ak liaison benn moobu bu topp ci moom noonu la waaw loolu boo dindee nag léegi sukkoon ngay maas boo dindee euh, maanaam sukkoon kasra waaw kasra mooy li gis mooy mooy boo dindee sukkoon bi parce mooy mooy li ci kaw voilà fatha mooy mooy li ci suuf. fatwa fatha mooy lii. damma mooy mooy lii. mooy mooy mooy li tëj. léegi boo dindee sukkoon bi rek ci suuf. moo tax da naan xam nga loolu bari na am na sax ci alxuraan yu mel noonu yoo xamante ni nii yii la yii dafa doublé ci kanam ba pare al topp ci. Uh-huh. mooy lool boo xamul lii mooy ci risque jàng ko noonu noonu. Uh-huh. moo tax mufattahatinil mhm. abwaab mhm. donc en fait mhm. si je comprends bien li nga expliqué euh, règle liaison yi bu nekkee lu ñu maasul la comprendre nañu règle bi bu nekkee lu ñu maas la fii que ça soit muy an muy in wala muy muy muy un li ma comprendre mooy kii kii ngay wax tanwin yi waaw tanwin yi waaw bi ça dépend ci dernière lettre bi. voilà. c'est-à-dire avant ñaari sukkoon yi. avant que ñaari sukkoon yi di daje. Mhm. ci ngay def liaison bi. mooy par exemple fii. voilà fii. Mhm. da nga koy maas ci suuf. Mhm. fii moom da nga fan koy maas. ci kaw ci kaw nga koy maas. Euh, non non ah bi ci tegu nii. waaw moom xam nga bii mooy mu fattaxatan. waaw nii nga mu fattaxatan nii la woon. waaw au début nii la mu fattaxatan. waaw. al abwaan waaw léegi moom lii ngay def rek règle bi ngay kii ma def ni mufattahatanil abwaan donc ñoom ñetti ñëpp ñoom ñetti ñëpp loolu la ila voilà moom doo de loolu mooy mooy règle bi d'accord manoo koo def neneen lii mooy règle bi waaw da ngay changer da ngay dindi sukkoon bi waaw nga def kasra ci suuf moo xam tan la bu doon tout tamit noonu la mufattahatunil abwaab ndax affaire bi lépp jàppal ne xoolal lépp ci phonétique bi la jóge mooy li ngay léegi bu may wax mhm. bu ma ne rajulun xam nga yaa ngi dégg ant foofu rajulun muhammadun ka'batun Mhm. madinatun mhm. farisun mhm. ainsi de suite ba léegi à chaque fois bu tanwin amee farisan farisin da dégg an ci an boobu xam nga an bi moom moom du deñ ndax mooy tan mooy ci tanwin bi moo ra ngay tun til ibrahim ibrahim bokkul nga ahmadun ahmadin ahmadan d'accord mooy ba léegi yaa ngi dégg an bu nekk ci ginnaaw léegi an boobu an boobu ci suuf nga koy def moo taxoon kii nii muhammadu nit darsa nga yox muhammadun nit darsa muhammadu nit darsa asëñ ah, waaw yow kay yow kay yow kay benn affaire moom hmm. ko wax te dañ moo ko fàttee wax man ba sànk ba hmm. dama damay yokk hmm. nuunu da nga koy yokk fii. waaw da nga koy yokk ba pare ma maas ko ci suuf. waa si ma ko mooy li mooy li ma wax. ma koy yokk gisoo nabi ma bind nii. wallaahi. mooy yi ñu def parce que man. parce que man maa ngi lay déglu de. wallaahi maa ngi comprendre affaire bi mais je me suis dit mais sëñ Fall li may wax man fii bu ma ko xoolee mais ana nuunu bi. waaw na na na nabi fu tanwin amee da nga koy dégg. ah. rijaalun léegi nag. comprendre fu tanwin amee muhammadun burtuqaalatun faransun lu la neex loo indi day am tanwin bu ñëwee rek dina am nabu nekk ko ci fin bi d'accord léegi nag kooku mooy tax moom nag boo dindee kii bi moom ci suuf rek ngay maas continuer li fi newoon tunil mhm. tanil moo tax muhammadunid darsa mhm. jaa muhammadun wala nga ne qaraa muhammadu nit darsa doone muhammad hmm. doone muhammadul darsa hmm, d'accord gisoo kataba voilà muhammadu nit darsa voilà mu nga ah, ah, ah. kataba muhammadu nit darsa sëñ bi règle bi moom voilà baax na ce qui fait que man léegi su ma gisee dee tanwin voilà du ma jumati ci léegi mu ngoog loolu la loolu moom moo ko kiiwee mooy mbir mi jàpp nga liaison mu ngoog en fonction règle ak la solaire ma respecté sama liaison bu nekk ci tanwin la waaw mhm. ah, damay yokku damay yokku nuun mhm. ma maas ko ci suuf mu ngi noonu waaw ah, léegi nag son bi loolu nag fu mu bind de sukkoon walla de sukkoon jamais ah li nga yow da ngay risu def bi nga wax noonu waaw donc comme noo ko jàppee rek yow daal nooy comprendre rek da affaire bi loolu waaw fois taalibaatun moo tax un tanwin dans une phrase hein dans une boo ko jàppee mooy mooy awaasa faut toujours rajouter mm. lii lii qui fait la liaison qui fera la liaison avec le mot suivant avec le mot suivant li tubaab yi moom dañoo compliqué sëñ à chaque fois qu'il y a un terme dans une phrase, il faut toujours rajouter voilà. un ni hein, mhm. la liaison avec le mot suivant. sëñ bi est-ce que loolu lu baax la. voilà baax na. Ah, waaw waaw parce que ni ma ko comprendre rek. noonu laa koy noonu laa koy bindee te xam naa léegi. muhammad waaw. mu fattaxat mu abwaabi mu fattaxatu mu fattaxa mu fattaxa tanil abwaabi mhm. mu fattaxa mu fattaxatil mu fattaxati tin tini tinil abwaabi mu fattaxatin mu fattaxa tinil abwaabi mufattaha tanil abwaabi mufattaha tunil abwaabi j'ai du mal avec la prononciation mais comprendre naa rek boo comprendre rek mooy descend après nag boo koy kii di dem léegi kii di appliquer affaire bi day ñëw d'accord léegi waaw lii mooy liaison yoo xamante ne nii waaw al lañu waaw sëñ bi nag tey moom que bon ma ne ko ci dañoo. parce que ci cours bi nekkul bi développement bu intéressant la. léegi jàpp naa règle léegi mu des benn. waaw xam nga ñu ngi ci liaison balañ cee génn nañ ko jeexal benn yoon. léegi muy liaison boo xam ne du. al mu bu ñu eggee ci liaison kon. voilà day gina day gina yow. voilà mooy ne. fii am na li xam nga kii àll waaw. liaison yi ñu gis mooy ala nekk. moo xam al bu ñuy liir wala bu dul liir. waaw léegi mu des liaison boo xam ne du al nag. Hmm. al amul. Euh, bu ma nee. na warkat. Euh, léegi ndax loolu dañuy introduire après ci lële. waaw. Euh, alif la boo xam ne xaaral ma defal loolu. kon beneen façon liaison. kon gis nañ bee bii bii voilà léegi mu ngi nii def nañ liaison simple mhm. liaison ak tanwin mhm. léegi nag ñu dugg ci liaison boo xam ne nii moom amul alif mhm. loolu la no loolu loolu loolu la ne ra'aytu mooy gis naa waaw arab nag c'est intéressant nag quoi vraiment affaire yi nag mooy dugg quoi dañu nekk bul tax nag moo bëgg a def grammaire quoi euh, baax na hmm, gis naa ne gram grammaire yi masha allah gars yi gars yi ñu foog lañ. Hmm. léegi ra'aytu nga ne kii comme kii. Hmm. liaison bi entre fii ak fii voilà fii ak fii la mhm. sauf que lii tout la mhm. du voilà te li ko topp du alif baabul la voilà mooy alif baa ngi ndax ci yoon am na ñoo xam ne duñ ko bind mhm. lii nii dañ koy dindi mais dañ koy bind moo gën a wóor euh, léegi xoola fii waaw ra'aytu ibnal mudiri ra'aytu ibnal mudiri xam nga am na am na am na luy cloche ra'aytu ibna mhm. mooy liaison dama koo war a def fii kañ laay def liaison ba mooy boo gisee lii boo gisee alif bi nii loolu bu ñuy xool lële cours ba la ñu war a dem mhm. après foofu lay leere mooy dafa am alif yoo xam ne dañ leen di liir ci début bi am yoo xam ne kenn du leen liir mhm. ndax li topp ci ñoom sukun la bu dee li nekk ci li topp ci alif bi sukkoon lañ ko maas waaw loolu yi kenn du ko mooy hamza bi kenn du ko mm-hmm. ci bind mm-hmm. te bu ñuy kii mooy kenn du ko ci bind mooy lan mooy kenn du ko liir mm-hmm. parce que amul moo tax moo tax da ñëw ne ibb ib na ibb na nga wax ra'aytu ibb na li tax ñu def alors que suñu boo defee hamza ci kaw mooy ab na ngay wax wala wala ibna mais loolu faute la ndax lool kenn du ko bind abna waaw ibna ibna ibna mooy xam nga lii ra'aytu mhm. ibna mhm. mooy ne kañ laa dul bind ndax règle bi def noo ko fële mhm. mais pour fi gàttal mooy kañ laa bind hamza hamza wala kañ laa ko dul bind comme lii waaw mooy bu dee dafa nekk kañ laa ko dul bind boo ko jàppee mooy yi ci des jàpp nga ko mooy kañ laa koy bind mooy kañ laa ko dul bind alif rek laay def mooy bu dee li topp ci moom sukun la bu dee moom rek a fa nekk waxuma mu nekk al de waxuma mu bu nekkee al moom loolu beneen affaire la mais bu dee moom rek la comme fii bu ma dindi woon xam nga ibna rek saa loolu jub na mooy doom mhm. fils de léegi bu doon dafa commencer euh, benn phrase nii mooy ne alif bi bu ma ko gisee par exemple loo li ñuy wax nii mu ngi nekk ci cadre loo xam ne par exemple maasuñ ko ñu ne la maas ko bu ma koy maas man du ma ñëw def fi hamza ndax ñoom buñ la naan nag par contre alif lañ la fay defal di xool yow nan ngay def boo ñëwee def fi hamza bi mooy juum ko lan moo tax doo ko fi def ndax li nekk ci kanamam sukkoon moo ci topp mooy topp hmm. sukkoon moo topp ci moom bu toppee ci moom kenn du ko liir moo tax ibn na ah, ngay wax doone i ibn ibb na ëbb mhm. ndax bab yi moom nga def sukkoon ëbb ibb na mhm. léegi mooy boo gisee rëdd bu mel nii mhm. mooy kooku dans ce ngay def liaison te booy def liaison mooy moom comme que kenn di ko lii danga koy sote rek kii ngay boole kii nii kii ngay boole kii de toute façon tub na moom lenn la mooy sukkoon mooy nekk deuxième bi moom ngay boole ndax boo gisee ab taaliba ndax ab taaliba deux la xam nga ab taaliba mhm. euh, mooy comme li ñu waxoon sànq mhm. lii la woon mhm. boo koy des phonétiquement da nga naan da ngay def paa lii ba xam nga lii la ab taaliba mooy deux yi nga am salaamaaleykum deux paa bi ngay def liaison bi. waaw da nga ne ah ah bi moo nekk nii. raja ah. ah. waaw ah nga boole kii nga am ah pariba. waaw kon même deux mooy liaison. waaw moom ngay boole ki nekk fii. waaw moo xam ndax sadda waxoon nañ la deux te ki njëkk lii lay doon. moo tax kii tamit woo def liaison sukkoon tamit ngay booleel. dako mooy ra at ra ay tubb na danga naan ra ay tubb. nal mudiri mooy j'ai vu waaw ibn al mudiri xam nga fii tamit def na liaison mooy li mooy gis naa ibn al mudiri waaw ibn al mudiri ibn mooy doom al mudiri waxoon nañu mooy directeur mooy gis naa doomu directeur léegi kon lii nii benn la waaw euh, loolu moo tax ku mel nii kon gis nañ liaison bi waaw waaw mooy ne façon liaison yi ñoom ak yi mhm. donc ñaari façon liaison ñoo am liaison boo xam ne ni moom ak alif la mhm. liaison boo xam ne ni moom ak tanwin la ak liaison boo xam ne ni moom ak beneen lettre la amul tanwin am na beneen mooy am na beneen moom amul kon mën nañ ko wax liaison ak sukkoon voilà liaison avec sukkoon la moom waaw sauf que mhm. bii man j'ai l'impression que moom mu gën a yomb que ñaari waaw bii moom moo gën a facile. moo gën a parce que boo xoolee fii moo. comme que alif bi bu fi nekkee. te kenn maasu ko te kenn maasu ko. teg ci sukkoon bi ngay liir donc dangay ngay def liaison bi entre lettre bu mujj ci beneen mot bi. ak sukkoon bi. mu ngoog nga maas ko dem. mu ngoog. d'accord léegi nañu yemagul fii. waaw ndax am na beneen boo xam ne. duggul sax ci côté. c'est vrai que dina ci dugg mais idgham la loolu ci côté bu ñuy jàngal Alxuraan lay nekk. d'accord comme ma nee. bu alxuraan ne wajaa nuux non euh, euh, wa waqaala nuuxun rabbi waqaala nuuxun rabbi xam nga naan nuuxun ba pare naan rabbi loolu idgham wajaa nuuxur rabbi loolu moom du suñu fii nañ ko bàyyi ba ba beneen mais lii yow jàppal lii insha allah bu ko defee ñu mën a dugg nag ci suñu waa jële d'accord kon bii moo gën a yomb liaison mhm. avec une autre lettre ah que le al voilà le tanwin voilà donc règle bi mooy lii moom moo gën a facile. waaw ndax alif bi ngay occulter te boobu sax dafa occulter boppam. ndax dafay nekk rek. ibna ra'aytu ibna. la liaison mhm. est puissante. et se fait entre la dernière lettre la dernière lettre ou consonance. parce que moo day day day am kii quoi vocalisation bi lay wax mm-hmm. consonance la dernière lettre la dernière lettre mooy bi waaw ah mooy mm-hmm. bi voilà et le lettre bi topp ci alif bi dama nekk la lettre qui vient après le alif ko defee après le alif et qui a ah. déjà nag dafa baax na moom du ci dara moom lii mooy solo mooy comprendre ndax yii nii da koy soxla boo ko defee benn yoon waaw mooy moom dootoo ci dikkaat. waaw non mais boo kiiwee rek bi li moom ma ne ko ci bu ma demee moom laa njëkk a parce que gis naa ne rek affaire nag sëñ bi nag commencé na bëri nag maa ngi woon ne nag moom waa kër yi mais bii moom encore bii yomb na pour man bii yomb na même bii sax yomb na pour l'instant parce que gisoon nañ ko et tout ça bon pour l'instant nañ ko expliqué de ah, façon globale. daf ah, ko waaw daf ko globalisé donc euh, jafewul. Ah, yi dafa am solo te il faut que ma règle ma maîtriser ko pour mu maîtriser ko parce que bu ma ko maîtriser la damay juum bon encore man pour man li gën a jafe mhm. parce que encore bu may lire damay def attention beaucoup entre lettre lile ak lettre solaire di di def kii bi à chaque fois mhm. mais pour man ñaari règles yi ñoo ñoo ñoo ñoo gën a compliqué encore plus man mhm. pour man bi bi sax dafa yomb parce que bii. à chaque fois bii moom moom nii nga ci yokk. bii moom loolu la. waaw bii nii nga ci yokk bii moom moo gën a yomb lépp parce que moom alif bi doo ko lire ci sukkoon bi nga ñëw def liaison bi pour man bii moo jafe. ah parce que bii encore pour man dafa yomb. ah mooy yii nii. voilà yii na. mais yii moom da ngay effacer kii yi rek. waaw yi moom da nga leen di xëcc yi. waaw ko gis après incha allah ñoom ngay yab yi wala alif bi wala kii bi ñoom ngay mel ni newuñu après yow nga jël bi nekk fii nga boole kook affaire bi d'accord mais ñii moom ñii ñaari moom parce que fii appartement xam nga ne que da nga fiy yokk waaw ñoom moom dem ñoom moom moom foofu la yomb waaw waaw mais sëñ bi léegi al azmina waaw mooy lii dañ ciy jaaraat tuuti door a jàll inshallah léegi xaaral nag waaw dooga taal outil bi nag mais sëñ bi mën nañ def trente minutes am parce que yàqu dara tamit quoi suñu cours yi mën na bañ a def une heure waaw de façon bi ñu gis nii waaw li gis ne lii daanaka lu bari na ko mm, li nga wax sànq waaw mooy ndax loolu xam nga ko sax ya ndax yaa ko wax mooy yi nga xam ne day xëcc bu dee fatxa waaw alif moo koy xëcc bu dee damma waaw moo koy xëcc bu dee kasra yaa moo koy xëcc loolu la ñuy gis nii après ci mooy ko partie bi d'accord léegi kon kon léegi ñu commencé waaw bismillah a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim bismillahir rahmaanir rahiim wassalaatu wassalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala kon pour kii euh, résumé kii biñ defoon keroog al azminatu waaw al azmina mooy temps yi waaw kon waxoon nañ ne temps yi ñetti la waaw al yi waaw wal mudaari'u wal mustaqbal waaw al maadi non al maadi al haadir mhm. ndax après bëgguñu jaxase terme yi ndax après waaw buñ demee ci conjugaison bi foofu dañuy am ndax waxoon naa la ne bu dee conjugaison al mooy le présent ak al mustaqbal mhm. le futur ñoo bokk niñ leen di conjuguer loolu waxoon naa la ko bi ma ne doon jox exemple naan c'est comme si ma la woon conjuguer ma le verbe chanter wala danser ma ne je je waaw nga ne ma ko conjuguer ma ko au ma ne la je danserai nga ne ma au présent ma ne la je danserai. waaw waxoon naa la mooy ñoom ñoo bokk alors que fii loolu ñëwaguñ ci ndax bu boobaa après nañ ko gis. waaw mais lii mooy temps yi mooy yii xew xam nga jamono ji jam euh, euh, espace bi. bi mu amee mooy temps bi day am mm-hmm. moo tax temps bi am léegi bu temps bi amee temps arabe dafa divisé comme ñëpp ah. mm-hmm. presque comme ñëpp mooy lu passé mm-hmm. ak li nga xam ne mu ngi xew nii ak li nga xam ne dina xewi suba bokkul voilà léegi nag bu dee arabe bu dee li passé verbe bi ñuy utiliser mooy li ñu naan infinitif en français wa waxoon naa la nag ne infinitif en arabe. moom du du changer bu dee huwa la. Mm-hmm. mooy liñ ne infinitif buñ dee dañ ne la comme fii dafa def lan exemple kataba kataba muhammadun muhammadun mooy newu fi mooy muhammad de bindoon na lan la bindoon ñu ne ad darsa mooy kataba muhammadun it darsa kataba mooy kon loolu action bi dafa weesu loolu mooy kon waxoon naa la ne tamit euh, verbe yi nga xamante ne ni infinitif la au passé lañ ko conjuguer racine yi doo leen laal yow fi ngay changer mooy dernière lettre bi bu changement bi am mais début bi ak bi ci tegu kenn du leen changer mm-hmm. surtout ak ak verbe yi nga xam ne ci lañ nekk muy verbe yu simple mm-hmm. kataba jalasa qaada mhm. mhm. rajaa mhm. yooyu bu ma ko doon kii dama naan ana jalastu mooy jabee ngi fi labee ngi fi sabee ngi fi sabilaa kii ndax aslaa ci def sukun mooy ne loolu dafa weesu mooy ne nan laay nan laay xàmmee ne verbe bi au la nekk mooy bu ma gisee ne infinitif mooy verbe bi début bi changé wuñ ci dara mooy ndax bu xam nga conjugaison sax même en français buñ dee kii naan la conjuguer dara dañ naan la conjugue-moi le verbe manger par exemple man bu ma buñ ma nee conjuguer le verbe jalasa mhm. ma am jalasa ma gis verbe bi wala ma gis ko ci ci benn phrase wala ci benn texte mhm. ma gis ne jalasa moom li changé mooy fin yi comme jalasta jalastu jalastum jalasu mooy fin yi changé mm. dama naan lii passé la lan moo tax passé la début bi dara changé wu ci est-ce que comprendre nga comprendre passé début yi duñ changé d'accord passé yi début bi duñ changé ñoom duñu changé après nag leneen mën naa changé mooy lettre bu mujj bi ndax am na yuñ ci yokk comme hum mhm. katabu ma yokk wa ak alif boobu mhm. alif bi pour wane ne c'est pluriel wala ma ne kataba bu dee ñoom ñaar la huma ñoom ñaar kataba bind nañu ana katabtu mooy fin bi mooy changé mais doo gis début bi mhm. mooy doo gis ñu yokk ci a wala wala ya wala na loolu mooy passé loolu moo lay wan ne kon verbe bii kat au passé lañ ko conjugué. d'accord donc sur le temps du passé. Mm-hmm. le verbe. Mm-hmm. ne change pas. waaw au début. ne change mooy début yi du change. d'accord d'accord ñoom. le début du verbe. Voilà. ne change pas. voilà donc loolu moom règle bi la quoi. voilà mooy règle mooy changement bi du jóge ci début bi. d'accord liy changer après à la fin. ne change pas. le ne change pas. voilà mais il change à la fin. voilà. loolu nag mhm. mooy boo génnee huwa ndax bu dee huwa nee naa la li ñu ne infinitif moom ngay jëlaat nga dóoraat ko ndax moo taxoon ma ne la réellement en arabe amul infinitif ndax boo ñëwee liñ ne liñ ne ko euh, verbe manger mooy akala akala noonu rek boo ko tegoon nii am na sens am na sujet am na verbe alors que bu dee français amul sujet mhm. manger l'infinitif du verbe manger manger non er ko Mhm. ana sujet bi kenn xamu ko mhm. alors que bu dee franc arabe la boo defee akala mhm. dañ naan mooy huwa moom de akala kon am na sujet am na sujet verbe bi am na sujet kon boo rek phrase bu bu jub la huwa akala lekk na loolu bu neexee nga yem foofu moo taxoon ma ne la réellement amul infinitif mais dañu naan infinitif ngir yombal ko francophonie mais dans mooy bu dee huwa la comme biñ ne infinitif moom du changer rien du fa changer dara nit ñi infinitif bu dee huwa noonu laa ko indiwaat sauf que boo génnee ci loolu nag day changer mhm. comme ana man mhm. nga tabb tu mooy kabaa ngi fi taabaa ngi fi kaaf baa ngi fi taabaa ngi fi baabaa ngi fi mais am na tu bu ma yokka mhm. ba pare ba bi ma def ko sukun ka tabb tu ka tabb bu dee ki ci des mooy comme kii bañ defoon mm-hmm. tableau biñ defoon mm-hmm. nga gis li ci tegu anta ka tab non sëñ bi ñu def non Samb moo fi ñëw ñu def tableau keroog man damay c'est que comme que moom dafa gëj kii damay yaakaar na yow. waaw waaw waaw waaw sëñ bi ah, Samb la. waaw ñun ñun Samb def ndax dañoo def kii bi affaire bi mardi. c'est que dama man dama comme que dafa gëj ñëw. waaw moo ma bu ma kiiwee ci yow yow la waaw waaw waaw waaw. defaguñ tableau xam naa incha allah. waaw waaw waaw waaw waaw kon loolu ba kon exemple boobu baaxul mais daal lenn la. waaw mooy kon amoo tableau mooy fin bi. anta katabta waaw anti katabti mooy katta kaaf bi taa baa bi yaa ngi koy gis ba léegi waaw te kaa bi ak taa ñoom changé li changé mooy sa feeba ngay gis hmm. baa bi après ñu am luñ ci yokk loolu boo ko gisee début bi changé mooy verbe bi passé lañ ko conjugué présent kon loolu baax na waaw baax na def léegi présent muy alxaadir alxaadir mooy li teew donc le le le passé moom moom na lañ koy waxee en arabe passé almaadi fin mooy ah. almaadi mooy le passé xam nga mu ngi nii mu def ah. azzamanul maadi mooy le temps passé hmm. mais man nga tamit euh, jarul man nga dindi azzaman tamit man nga wax rek almaadi hmm. ndax mu ngi jóge ci maba maba mooy weesu na yam bëyi d'accord donc le temps du présent parce que présent la nekk nii noo passé non euh, non parce que romb nga ko non kon baax na man waaw mooy yi ma ne du changer voilà yooyu passé waaw waaw ñëw ci présent présent mooy alxaadiru mm-hmm. az-zamaanul xaadiru mm-hmm. wala rek oh. alxaadiru waaw waaw léegi moom waaw mooy waxtu wi mu dane uh-huh. huwa waqtul mu waqtu takallumi waaw az-zamaanul haadiru huwa waqtu takallumi waaw mooy mooy jamono ji kiy wax man mm-hmm. nga wax tamit temps bi nga xam ne almutakallim mooy kiy wax jamono jooju lay wax mooy instant bi bi waa ji di prononcer li muy wax boobu la affaire yi di xew mhm. mooy ma gis la ngay bind ma ne eh, Muhammad de moom Muhammad Abu Bakar de mu ngi bind mooy yaa ngi bind mhm. mooy li may wax jamono ji ma koy waxee yow yaa ngi koy def mhm. loolu mooy le présent euh, boobu nag contrairement ak Hmm. marque passé bi bii day changé hmm. mooy début bi day changé hmm. xam nga da nga gis xoolal mu def misl yaktubu muhammadun infinitif bi lu ñu amoon ka ta ba dañ ne woon passé kon liy changé du jóge ci début bi mais ci ci ci fin bi lay nekk ci surtout voilà change pas mais change à la fin à la fin xoolu ñii nag lu changé début bi yàq mooy dugal na fa yàq mais début du verbe voilà début waaw parce que loolu dañ koy dañ koy fàtte wax mais verbe mooy changer waaw verbe ndax ñun ci verbe lañ nekk waaw xam nga bu ñuy wax temps verbe a tax ndax nit rek buñ nee buñ buñ nee néeg bi mhm. mooy dara wan ñu temps effectivement mais fu ñu waxee temps rek mooy action dafa am mhm. bu action amul mhm. mooy temps manula am temps manula am léegi loolu moo tax fii jàppal lu ñu wax verbe tax ñuy wax. mooy verbe bi. Ah. gisoo. yàqulu yàqulu xoo xoola yabim yokk ci ah. kanam. Oh. xam nga affaire bi lii mooy infinitif bi. ka mm. ka ba waaw du li lay wan lii nag présent la mooy day am. Ah. soit mu am ya ci kanam walla mu am na. waaw wala mu am alif ah. ñett yoon waaw waaw donc neex naa jàpp waaw donc le début voilà du verbe change mhm. ak ta ak ta fàttewoon naa ko ñeent lañ avec quatre quatre lettres quatre lettres waaw man nga koo jàppe ci nii waaw nu attaaya ah nu attaaya nu attaaya nuun bi mooy nu attaaya nu waaw bi waaw xam nga mooy nu boo gisee na nekk ci kanamu verbe waaw mooy ñu takkaloo moo tax mooy comme ñu ne naktubu na nu wala a comme aktubu na comme naktubu mhm. a comme aktubu ta comme taktubu ya comme yaktubu ñeent lañu nu a ta ya nu ataaya mooy nañ ataaya rek loolu ñetti ñeenti yooyu da ngay def nii walla lu attaaya mën nga ko bindee nii mooy lettre nii laa ko bindee nii la no nu alifun ta voilà voilà léegi ndax nii man nga ko jàppee mais sauf que nu attaaya voilà ndax boo ko waxee en wolof xam nga mooy dina mooy ne yow nu attaaya rek ngay jàpp mooy lettre yi ma wax noonu ñoom laay xool bu ma gisee verbe gisuma ma nekk ci kanam waaw muy nu nu a ta ya mooy ñeent ma gis ne na newu fi mooy nu moom lañ commencé ah topp ci nu ah ma gis a newu fi ma ne kon naa jàll bi ci des ta ah ta ma xool ta newu fi ya topp ci ma xool ya amu ci ma ne kon lii moom du verbe du du kii du présent comme que amu ci dara ci nag mooy ne kon lii mhm. lan la mhm. verbe passé la d'accord nombre verbe présent bu nekkee verbe présent quatre lettres yi nekk ci début bi mooy tax ñu xam ne mooy tax ñu xam ne mu ah ta ya mooy mu ataa ya mu gox suñu règle bi moom alhamdulillah léegi mhm. donc pour résumer euh, verbe wala temps présent le début du verbe change avec les quatre lettres voilà muy nu ataaya. mu ko nu alifun taawun ak yaawun. loolu la. waaw baax na moom boo gisee début bi changé ñeent ci yooyu nga gis ci benn mooy ne lii moom c'est sûr que du verbe bu passe. d'accord donc mais pas à la fin. mais non. pas à la fin. non la fin elle change pas. non si. bu bu nekkee bu nekkee ci présent. Euh. début bi day changé. Mm-hmm. mu am ñu def ci nu a ta mm-hmm. wala ya. Uh-huh. mais est-ce que fin bi day changé. xoolal bu ma la joxee. naa la jox benn verbe. waaw nañ commencé pronom personnel yi c'est que yooyu gisaguñu ko mais nañ ko wax aktubu. waaw mooy je. ana aktubu. anta mooy yow. waaw taktubu. waaw anti taktubiina. kon mooy lan mooy kon dina changer. waaw dina changer donc. <laughs> <laughs> le début du verbe change. voilà mais la fin change aussi. mooy mën na changer. mais mais la, la fin peut changer. voilà mu ngoog ndax acte bu xam nga acte bu c'est que acte bu dafa changer rek mooy ni ñu maase affaire yi mais bu dee lettre kii bi lettre yi xam nga. d'accord ab bi rek ci mais day changer en fonction. voilà dañ koy conjuguer. en fonction de la de la conjugaison. voilà bëggum na nag ñu sori ci pour l'instant ndax day day day day day. jaxase day day day day day kii waaw sëñ bi kon kon xam naa yemal foofu. voilà maintenant nga romb nag maintenant. ci voilà al mustaqbal al zamaanul mustaqbal mu ne huwa ma ba'da takallum mooy li nga xam ne dafa xel après bi ñu waxee ba pare. sur le futur. waaw mooy futur rek. mooy futur. mooy ne mbir la moo xam ne dañoo wax ba pare mu xew d'accord moom la ñuy wax az-zamanul mustaqbalu wala al mustaqbal tout court al mustaqbalu wala al mustaqbal mooy liñ doon wax sànq waaw waaw soit nga ne al mustaqbal comme ça nga mucc wala nga ne al mustaqbal voilà sakkin taslim taslam loolu loolu loolu lu sëñ Moussa Faye wax loolu xa xawaayit la re waaw waaw boobu xawaayit la waaw. waaw fan yii si fiqh wala ci kii nekk. ci grammaire <laughs> loolu xawaayit gara xawaayit waaw qaida nahwiya. waaw waaw. <laughs> léegi léegi kon mooy. waaw le futur. waaw. bii benn la lu fi indiwu mu ne mislu. waaw la mis. sayaktubu Muhammadun. Hmm. mooy fii ak par rapport ak li ñu li ñu li ñu jóge sànq lenn rek a changé lenn rek a yokk bokk sa mooy li ma ne woon présent ak futur ñoo bokk li ñu leen di conjuguer dara du ci changé xanaa lenn mooy li def nii dugal ci sa wala mu dugal ci saw xam nga lii nii sa rek la ci dugal mooy xoola boo ko comparé li nekk ci kaw. waaw xam nga bi nekk ci kaw. waaw ak lii boo dindi woon sax bi ñoo bokk li ñuy wax. waaw mislu yaktubu Muhammad mislu fii. waaw yaktubu moom sauf que futur benn cee yokk sa. nga ne sa yaktubu. loolu rek la ndax mooy li ma la waxoon ne la dafa am futur. futur lan futur proche ak. futur lointain. sab yi mooy futur proche. futur lointain bi mooy sawfa comme kallaa sawfa ya'lamun hmm. li ngeen gisee wala sawfa nuslihim naara xel séef nañ leen wolof moo daan xel séef nañ moom la ñuy tekkee sawfa xel séef mooy sawfa xel séef moom waaw mooy xel séef nañ mooy kooku noonu saw comme mu ne saw fa gaayoo yéefar yu bon yi saw fa nuslihim naara ñooñu xel sëf nañ leen a mooy dinañ leen fa dugal mais mais man na bañ a nekk léegi waaw d'accord donc sur euh, al mustaqbal mm-hmm. mooy euh, futur futur proche bi mm-hmm. bu nekkee comprendre naa li nga wax mm-hmm. mooy day changer est-ce que début bi day changer voilà mais fin bi mën na changer comme mën na bañ changer. moo këlee bokk waaw ñoo bokk. ñoo yem ñoo yem sauf que est-ce que par exemple par par rapport ak al al alxadiru. alxadiru alxadiru mooy fi ñu jógee. Mm-hmm. est-ce que ci règle bi concerne futur proche wala futur lointain bi. Mm-hmm. ñeenti kii day am. mu ataaya day ñëw. mooy am moom mooy ñëwaat. moom laa la ne règle moo moo tax ma ne woon ni ñuy conjuguer présent noonu la ñuy conjuguer futur. mooy lépp loo jàngoon ci présent mooy futur loo jàng ci futur mooy nekk présent dara du ci yokk dara du ci wàññeeku suuf saw fa wala sax mhm. yu mel noonu ñoom ñooy ñëw mhm. ne tamit futur man nga koo xamee man nañoo dindi yii nii saw fa ak sax mais contexte bi moo lay wan ne futur la mhm. mais loolu ñëwagul ci pour l'instant marque du futur nañ jàpp futur lointain mooy sawfa futur proche mooy sa d'accord quant à règles yi nga gisoon ci présent alxaabir moom mooy les mêmes règles yoo xam ne moom ngay am ci passé ci euh, futur bi waaw waaw baax na même la nu ah ta ya boobu ñoom ñooy ñuy d'accord donc daal bu bu nekkee comprendre li nga wax mhm. euh, ñuy résumer cours bi passé mhm. sur le le le le les trois temps Mhm. temps passé bi almaadi moom moom moo nekk à part mooy moom le début ne change pas. mais la fin elle change. voilà mooy boo xoolee ñetti lettres ñetti ñetti ñetti ñetti ñetti lettres yi. ci mhm. nekk au début. Mhm. ñoom dañu changer mais fin bi mooy changer. voilà mais ci ki que ça soit le temps du présent al xaadiru. wala al al mustaqbal. ñoom ñaar. début bi day changer. Mm-hmm. ah. Mm-hmm. ak quatre lettres yi muy nu ataaya. voilà consonne bi tamit day changer. Mm, waaw mooy mën na. voilà mën na changer en fonction de la conjugaison. voilà mu ngoog. pour que ñu comprendre waaw. alhamdulilah waaw alhamdulilah. léegi kon kon baax. kon ñu ñëw ci. waaw bu bees bi. tey mu ne qawaa'idul imlaa yi. Mm-hmm. li bind nii. waaw qawaa'idul imlaa yi. waaw mooy les règles de la dictée. istimlaa'i qawaa'id mooy règle mooy jamu mooy plurielu qaa'idatun qaa'idatun mooy une règle qawaa'id mooy les règles de al imla mooy dictée amla alayhi mooy dictée na dictée na ko léegi mu ne mhm. inna lin nutqi saxiixi ahamiyatun ahamiyatan mbokk mhm. ndax inna moo tax mais loolu dinañ ci ñëw inna linnutqi saxiixi ahamiyatan baalighatan fi llugati alcarabiyyati mm-hmm. wa awwalu xukmin min axkaami limlaa ijtimaacu kulli xarfin walfarqu bayna alxurufi kal aatiyati loolu mooy façon jàng boobu mm-hmm. wala nga ne inna linnutqi saxiixi ahamiyatan baalighatan fi llugati alcarabiyya wa awwalu xukmin min axkaamil imlaa istimaacu kulli xarfin wal farqu bayna al xuruufi kal aatiya. mu ne. léegi li mu wax fii mooy. mu ne prononciation bu correct bu jaar yoon dafa am importance ci boo xamante ne ni jéggi na dayo boo xam ne vraiment dafa am dëgg-dëgg importance ci land arabe mu ne première règle boo war a xam ci règle imla yi mooy dikke régle bi nga war a njëkk a jàpp mooy di déglu fexeel distinguer entre araf yi mooy lettre yi mm-hmm. surtout waxuñ nag nga distinguer entre a ak ba loolu c'est facile mais distinguer lettres yi nga xam ne dañoo niroo mhm. mooy comme yi di ñëw mu ne la comme sa su nga sabi ak so so xam nga loolu foofu lañuy ñuy distinguer mais pas a ak ba mhm. a ak ba moom jegewuñ dara mais yii nii comme sa ak so mhm. ak ta ak to ta ak to da ak do nga am do ak zo nga am xa ak ra ha ak xa za za za ak za za ak za ka ak qa a ak a ak a mooy yii la la bëgg a wax importance capitale boo xam ne bu nekk ci nga war leen a xàmmee pour man pour règle dictée mooy dictée li ngay njëkk a def mooy fexe di ki lay dictée bokk li muy wax nga saisir lettres yi yi muy utiliser ko. au mm-hmm. minimum lool la ak so. wala ta ak to. voilà da ak do bokkul. voilà yooyu nii. lii nii mooy boo leen saisiré loolu mooy tax bu la ne uktub bindal comme mu lay dicté ne la uktub wala mu ne leen bu dee ñu bari uktubu nabda ñu ngi commencé waaw mu ne talaati shamsu xam nga am na talaati shamsu mhm. wala talaati shamsu fi sabaahi bu dee yow li ngay njëkk a def mooy sham si la wax alors que ci suba gi fi sabaahi kon ma xam ne kon sabale lene sala li sola mooy yooyu bu ma leen kiiwul mooy sama manam bu ma leen saisiragul moom dicté moom mooy damay jaxase lépp ndax waa ji dina ne sha ma jàpp ne sala wax wala mu ne sa ma jàpp ne sola mu ne so ma ne sa yooyu moom la lay wax nii ne loolu importance boo xam ne li ci nekk c'est capital ah, boo xam ne loolu da nga koo war a maîtriser pour nga mën a dugg ci d'accord mooy sa premier pas ci dictée loolu ngay man hmm. mooy fexe di saisir distinguer boobu lettre yi nga xam ne dañu am voilà bi prononciation lettre yi nii nga xam ne dañu nuro sa d'accord sa dangay gis ne moom lañ naan siin gu wow waaw sa mooy sa bi ñu am ci français sa rek boobu moom jafewul mais bi ci tegu so so as-salaatu xam nga waxuma as-salaatu nee ma ne as-salaatu wala as-saabuunu as-saxiiru al-waladu as-saxiiru bokkul ak al-waladu as-saxiiru mooy ne yooyu noonu la la wax entre sa ak so ak ta comme bu ma ne taal walla ma ne xoola bu ma waxoon to la ba tolaba ah. mooy sàkku na ah. bokkul ak bu doon dama koy liir ñëw ne waa joo xam ne day day dikk kenn ne talaba ah. ko day bind ta alors que du nekkuloon ta tola woon to mooy yooyu tamit dangay ngay def da ngay fexe distinguer ñaar yooyu entre ta lettre ta ak lettre to nga am entre lettre da ak lettre do comme daalun ak daalun mhm. ndax bu ci nekk daa am lu muy signifie xam nga loolu mooy problème bi mooy bu dee na nga jaxase affaire yi mhm. mooy ne yow da ngay altérer sens bi waaw waaw ndax daalun xam nga mhm. daalun mooy lan mooy guide mooy ku lay guider fenn mhm. wala ku lay tegtal mhm. alors que dallun mooy ku sànku mhm. mooy koo xam ne moom dafa sànku moom égaré imaginer nga waroon a wax dallun koo xam ne day guider waate di di kii nga ne dallun xam nga loolu sens dañu opposé kii dafa égaré wu alors que kii moom da lay guider da lay na ko kon loolu mooy dabi ak dabi mu am dabi ba léegi da ngis léegi ak va va buñ ne vafara vafara mooy gañe na waaw ñu ne zalama zalama mooy tooñ na az-zalimun mooy tooñkat yi az nga bañ koo jaawaleeg dabi nga bañ wax zalimun ndax do leneen la waaw lii moo kon ba ak va yooyu nga nga kii leen léegi mu def xa ak xa ak ra waaw ra bi moom mhm. moom la tubaab bi di wax oh, mooy seen façon r yi ñuy wax rek ah, moom moo jege ra ra bi sauf que xa xa voilà ñoom mënuñu ko mënuñu wax xamoom lañ man xa mais ñun wolof ku ci tubaab tubaab loolu wala yàlla bindewu la noonu war nga koo man waaw parce que xa mooy xa bi nekk ci xaal voilà mu ngo waaw waaw boobu mais rab yi nag lañ am li ah, ci tegu mooy a ah. bu am point ayin bu am point boobu lañ am ah. mais Euh, mooy ñaar yi tamit il faut nga comme bu ñu nee xaalun mhm. ak xaalun xaalun wala xalla ak xalla xalla ak xalla mooy bokkuñ mooy ne yu mel noonu mooy lettre yooyu tamit il faut nga xàmmee leen pour mën a mhm. dugg ci dictée mhm. mu def ak xa moom voilà ha da ngay gis ha buñ ne haa haamaan waaju kàccoor jooju la hal waaw wala hal hal laa hal haaruun hal ataaka wala hal ataaka comme hal boobu ak a nga def ko différence ak xaboom xa wala xamoom xa ci aspiré léegi waaw ha ha voilà mooy yooyu léegi mu def za za za za mooy dabu am point ak za za bee moom mooy z bi rek bu am mooy z a waaw comme ma ne comme dabi zurriyatu zurriya ak mhm. bii nag comme bu ma nee azzar azzar mooy am na différence léegi mu des ka ak o kalam kalaamun wala kalamun boo nee kalama kallama ak qalamun o oh, qala mm-hmm. qalamun ak kallama mooy wax na bi bi bi nga nan la dufiree deuxième bi hmm? bi mooy qa qa qalamun qa comme stylo wala ma ne qaala mooy wax na qaala yaquulu qawlan qawlan wa qulu qawlan sadida wala ma ne wa an abi hurayrata radiyallahu ta'ala qaala du ma ne annahu xaala qaala qaala mhm. léegi wala xam nga bi tamit xad yi gars yi dañ ko mën nañ ko jaawale moom kala def ak xa mais xad yi gars yi dañ koy jaawale xa xa waaw parce que parce que parce gis nañ ko fii voilà donc li gënoon mooy euh, ram yi mu def waaw ndax am na tamit ñuy juum ci lee mais. parce moom dafa def xa. ak xa ak xa. am na tamit ñuy jaawale noonu mais manoon gisoo dafa def et cetera. Hmm. mooy deful yëpp. waaw waaw dafa am dafa lim yi en guise d'exemple. Hmm. mais mooy ne am na comme biñ ñu ma wax léegi xa ak xa. loolu moom moo ëpp ci wolof yi mooy wolof yi xa ñoom xamoo ak xam presque benn la ndax hmm. ñoom xamooy seen problème. comme que amul ci boo gisee nag yii difficile mooy mooy ne bu dee ci wolof mooy ne ñoom daa amul seen lan ay ah amu fi moo tax ñoom il faut day xaw a difficile mais nag man nañ ko ah, man na bu ko ko jàng man ko ça dépend nag am na ñoo xam ne noonu la leen yàlla bind mooy manuñu ko dinañ def yëpp effort ñoom manuñu ko ñoom waxuñ leen mais am na ñoo xam ne muñ defee effort man ko mhm. mooy ndax affaire bi mooy li ma la wax sànq da altérer bi euh, léegi kon xa ak xa loolu tamit mën na nekk problème ak a mu def a ak a bii tamit ci la ah mooy comme que bu dee koo xam ne day ñëw jël yëpp moom maa yi ni muy def a rek kon na am problème mooy waa ji sax mën na koy dicter moom comme que da koo tàmm ne ko bindal ma aliyun moomu bind aliyun mhm. toog mhm. effectivement voilà loolu kon loolu mooy affaire bi mooy léegi mhm. euh, yii nag ñim def nii mooy application la laaj mhm. mooy application bi mooy lan mhm. mooy dama naan la comme nga yor ma la bindal ma bindal ka ah, ka waa ka voilà léegi xa xa xa waa xa voilà léegi a a za za za waaw mhm. léegi do do do voilà léegi so so so mhm. sa wala so so voilà léegi cha va va va bii mooy za za za za fii la voilà wa wa moo da bi ñoo niroo mais comme que voilà ndax za boo gisee différence am ak za. moo rëdd lañ def waaw man bii man za laa la bindal. voilà yow yow kii nga wax yow. vo vo voilà az-zalimu. vo kon az-zalimu. non non non lay def. voilà. am lii. mu ngoog. am lii. Mhm. pare am lii. mu ngoog lii mooy ngoog. waaw léegi ah. ah. Mhm. voilà. kooku mooy am léegi euh, da mhm. da voilà sa sa mhm. voilà léegi xa xa defoon nañ non defuñ fa pas. non ni kusudi wale ndio kati mundu waje ilaji sala ra ra ra ra moom mooy bii déedéet non nii la def ra ra ra waaw waaw man nag nu laa koy bindee voilà mhm. dañ ndax am na dafa moom dafa bari ñu koy bindee. mais waaw nii lañ koy bindee. voilà mooy lii mooy bu nekkee ci fin bi. bu nekkee ci fin bi takkaloowul ak dara rond lay moom zéro nii waaw ñu ko bindee nii tamit. Mhm. léegi za za za za. Mhm. voilà ya ya maa ko bindee nii waaw mhm. ah, moom daa bari ñu koy bindee wala mu bindee ko nii voilà léegi yooyu baax na waaw léegi lii moom la lay wax nii mooy ne par exemple yow lii mooy maîtriser na ko mooy ne lool mooy bu dee man nga yii waaw loolu mooy tax ku lay booy bind ci comme kenn di di di kii ngay jël na moo xam day wax ngay bind mu ngay dicté yooyu doo juum bu la nee bindal ma shamsun tali'atun sëñ waaw waaw deux deux deux deux nga juum bi mooy zabi bi ma nee wa nga def da ak ban ak bii non bii bii waaw bii mooy boobu loolu sëñ bi def ma baax na ah. comme que début nga def lii kay loolu alhamdulilah si si non yow kay nii ngay binde sa baax moom lii kay ah? kay masha allah moom <laughs> léegi loolu mm-hmm. comme buñ la nee bindal shamsun tali'atun wala yu mel mooy yooyu la da ngay xam ne kon waxuñ ma tali'atun waaw fa lañ ma wax Mm-hmm. mooy du ma ñëw bind kon shamsun taliatun du def taliatun taliatun mooy tabi ainsi de suite mooy loolu la la bëgg a wax fii ne yooyu dafa am capital di importance bu mag boo xam ne nit ku war a def dictée mooy kooku da ko war a xam d'abord mm-hmm. mu ne la nag li ci tegu mm-hmm. mu ne wa yajibu aydan an yantabiha al ila xurufi al maddi al alifu mm-hmm. wala nga ne al alifu saakinatu ma qablaha fatha mm-hmm. mu ne wal yaa u wala nga ne wal yaa u saakinatu ma qablaha kasra wala kasratun bu la neexee wal waawu saakinatu ma qablaha damma léegi lii lim la wax mu ne wa yajibu dafa war aydan ba léegi mhm. an yantabiha nga bàyyi xel mhm. an yantabihal kaatibu kiy bind mooy ki ñuy dicté bàyyi xel ilaa xurufil maddi ci arab yi nga xam ne dañuy xëcc mooy yi nga doon wax sànq mhm. nga xam ne comme mu ne la te ñoom ay al alif mooy alif as mooy bi nga xamante ne nii mooy alif boo xamante nii kenn maasu ko daxamante xamante ne ni moom day mel ni sukkoon lañ fa def ndax alif bu am sukkoon ci fin wala yu mel noonu kenn du ko liir mm-hmm. mooy alif bu am sukkoon ci fin mm-hmm. kenn du liir effectivement waaw mu ne maa qablaha fatha mais lii sax jaru ko woon mm-hmm. li ko jiitu lii nii moo tax it def na benn kii di def ba note de bas de page mu def mu ne wala yujadu qabla alifi illa fatha de toute façon li jiitu alif mooy alif buy xëcc moom de toute façon fatxa rek dafa mën a nekk même précision bi da ko def nii rek ngir kii mais presque jaru ko woon waaw mooy par exemple lii mhm. xëcc la voilà te lii mooy alif bi voilà mu bokk donc mhm. fatxa mhm. li koy xëcc alif la mu bokk donc bon nañ ko def rek inshallah bind ko rappel waaw loolu moom xamoon moom waxoon ko sànq avant ñu koy kii waaw donc euh, xëcc na lu ñu waxee tubaab sax kii comme buñ naan loolu ci phonétique lañ koy gën a wax muñ naan a moo bi moo bi moo génn sama ndax a ndax dafa am euh, surtout ci phonétique dañu tàmm di wax wax yu mel ndax dafa am lettre yu bari yu mel noonu comme ñu def a a comme la ak la xam nga ñoom yooyu. Ah. yooyu dañ ciy bàyyi xel comme que dañuy def langue surtout ay phonème ak yooyu. dañuy jàng yeneen langue yi. waaw waaw am na ñu koy. waaw ah, xam naa insha allah. xam naa dina ñëwaat. waaw insha allah mais. Euh, uh-huh. rappel bi rek mooy ñu xam ne ne que la lettre euh, la consonance. Mm -hmm. parce que consonance la mooy mooy buñ ko vocaliser en fait. Mm -hmm. ah. Mhm. alif mooy xëcc. waaw. ah. léegi alif la. Mhm. moo koy xëcc. waaw man nga def lu gine lu gine kii. waaw mooy lii. man nga def nii. waaw nga def nii. alif ci kaw. waaw. Hmm? waaw. nga def rëdd. waaw après nga def égal. waaw exemple. waaw. waaw. deux nga def bu dee ci suuf. waaw wala bu dee damma moom. waaw nga def waa égal comme buur. Mhm. wala bu dee dernier bi ci suuf. waaw yaa moo fi ne. waaw comme vie. Mhm. boo defee nii moom di ko jàpp. voilà léegi fii léegi ma def nii. voilà après ma léegi fii. mooy da def nii. léegi bind la de. waaw garaaw. mooy ne kii mooy bii mooy li ñuy maas ci kaw lay nekk. waaw i bi mooy lii ci suuf la. waaw. u mooy damma. waaw. Euh, garaawu la waaw garaaw comme bu ma nee faa waaw mooy moom saa mooy gën a kii damay def lii bleu waaw après li après manage bi waaw waaw noonu la sax noonu la voilà comme ça ñu xam ne ni que ñu xam ne lii la waaw lii mooy xëcc bi waaw lii mooy faa faa waaw léegi bi ci suuf waaw comme ma am wamee fii waaw Ah, day yaa bi ñëw. waaw. waa sëñ bi question bi laa bëggoon poser am ñaari tom wala du am ñaari tom wala ça dépend. day am ñaar. Euh, obligatoirement. day am ñaar mooy yaa buy xëcc day am ñaar. yaa buy xëcc day am ñaar. day am ñaari tom bu xëccul. Mhm. du ko am du ko am kon baax léegi nag di nga gis nag ci lii bu yee yuñ maas. Mhm. amoo chance euh, amoo chance nga gis ko mais bu dee yuñ dul maas. Mhm. ça dépend ci édition yi am na yoo xam ne yaa bu ñu dul xëccëg buy xëccëg bu dul xëcc duñ ci def point. bi dama waaw waaw loolu ci ça dépend ci édition yi. ñu defar kii yi gars yi. am na ñoo xam ne comme yu bari yu jóge Égypte seetlu naa ne ñoom duñ def point. Mm-hmm. mooy dañu lay defal comme fii comme film madrasat yi ñu def fii ba pare te fii bi duñ ci def point. Mm-hmm. fu ñëwee tamit comme comme mortaba mhm. ah yaa boobu di nekk. donc ñoom yaa dinañ la ko defaral. waaw sauf ko muy xëcc. wala mu dul xëcc. ñoom ñaari tomb bi dañ ko def. waaw mooy ñooñ dafa am ñu koy def. d'accord mais ci yoon mooy yaa day am deux bu dee dee xëcc day am deux points. d'accord comme fii. Ah, ah. comme fii. waaw léegi kon gis nga. waaw day am bi ak yaa bi. waaw day am ñaari ci suuf. Mhm. waaw léegi après mu des lan mu des. comme fu. waaw. Eh? moom waaw ma koy fekk voilà am kii mm-hmm. léegi loolu mooy lii mu xoola mu jox exemple mm-hmm. exemple mooy bu defee loxo rek mooy exemple waaw nuuxiiha moom sëñ bi hmm? <laughs> ñun li ñu def séparément moom daf kaa boole ah, da koo boole da koo boole nuu yi haa waaw donc lu bi waaw bee ko xëcc xaa bi xii bi mhm. yaa moo ko xëcc xaa mhm. bi alifut bee ko xëcc muy nuuxi xaa mooy lan moom mooy dañ ko waxyu dañ ko comme nuuxiiha ilayka wala comme yooyu waaw mooy dañ nuuxiiha mooy dañu koo dañu koo révélé on lui a mais nuuxiha ilayka bi ñëwul man li ma wax nii alquran la mhm. mais lii nii mu bind nuuxiha de toute façon xam naa fa la ko jële ndax moom exemple am yu bari ci yooyu la koy jële alhamdulilah ndax ba mu ko defee d'accord affaire am yu bari dangay gis ne da koy jële foofu waaw alhamdulilah waaw kon xam naa ne baax na baax na léegi comme bii di ñëw ñu xool insha allah insha allah al ismu wal fi'lu wal xarf loolu waaw Euh, am na lu luñ ci waxoon bi ñuy gis alkalima waaw nga xam ne waxoon nañ ne alkalima mooy le mot waaw soit mu nekk sujet mhm. wala verbe wala préposition